baada acuudu billahi min alshaytaan alrajim qaala yaa muusa inni istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaami faxud maa aataytuka wa kun min alshaakiriin suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayab téeméer bi ak ñeent fukk ak ñeent mu ne qaala boroom bi tabaaraka wa tacaala ginnaaw bi nga xam ne kon ci la seydina muusa ibn imran alayhi daldi ñëwee ci déxal ci li nga xam ne rendez-vous ba ca waxtu wa nga xamante ne nii moom la ko borom bi tabaaraka wa taala daldi woon àppal ngir mu ñëw ba mu wax a gis nañ lam ko doon laaj naan ko ngir mu gis ko ak borom bi tabaaraka wa taala ne ko manoomaa gis lantaraani dooma gis fii ci kaw suuf de walla kin xoolal montagne bi ak manifestation gi nga xam ne moom la suñu boroom feeñu mooy ci montagne bi manifesté wu ci montagne bi daal di rajaxoo léegi Seydina Muusa xëm ca saasee léegi nag ba mu xemmali koo ba wax la mu wax xaala suñu boroom ne ko yaa Muusa ne ko yow Muusa alayhi salaam inni man sa boroom istafaytuka man maay ki nga xamante ni maa la tànn maa la tànn ala naasi ci kaw nit ñi laa la tànn de bi risaalaati ak sama li nga xamante ni sa jamono laa tànn ki nga xam ne moo fi gën di yow maa la tànn ci biir nit ñi bi risaalaati daal di lay jox li nga xamante ne nii mooy sama sama yónnent li nga xamante ne mooy sama bataaxal def la yonent yónni la woo bi kalaami ak li nga xamante ne wax gi nga xam ne moom laa wax ak yow yow laa tànn defal la loolu li sans intermédiaire ci lu amul benn dig-digle fa xud kon nag jëlal maa ataytuka li nga xamante ne nii moom laa la jox de wakum mina shakirin te nag na nga bokk ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy nekk ay cantaakoon di sant seen boroom tabaraka wa fépp foo xamante ni foofu lañ mën a nekk léegi nag mu ne wakatab naa mu ne nag ñu daal di bind wakatab naa ñu bind fil alwaax yi ca àll yi nga xamante ne moom lañ ko joxoon min kulli shay'in ci lépp rek ñu daal di ko ciy def maw'izatan lépp loo xam ne njariñ la lépp loo xamante ne nii mooy loo xamante ne luy leete la te njariñ la alhamdulillah suñu boroom daal di ko cay def ci yoo xam ne lépp la ci dëxëñ ak li muy tuuti noonu le maw'izatan mu nekk loo xam ne waaraate la de wa tafsilan li kulli shay di teqali lépp li nga xamante ne nii moom la law Seydina Muusa ak ñi nga xamante ne alayhi salaatu wassalaam ak waa banu Israël lépp lu ñu soxla ci seen diine jii ñu nekk seen sharia lépp borom bi daal di ko ciy leeral ba mu leer naññ daal di ko ciy tàqale de léegi nag ne ko fa xudha bi quwwa ne ko nag jël ko bi quwwatin ci doole wa mur qawmaka te na nga digal sa ñin ñi de yaxudu ñuy jàpp bi ahsaniha li nga xam ne mooy li gën rafet fii nii mooy ci lii ma joxe mooy nañ ci jàpp voilà mooy nañ ko jàppe ni nga xam ne noonu la gëne ndax li fi nekk yépp a baax nañ jàpp daal ci ciy moy nekk ñoo xamante ne ni dañ koy jàpp mooy di ko jëfe nag looloo tax ñuy wax voilà man da nekk rek léegi voilà ñu jox leen ak téere ngeen nekk fi sawaay di di xoole naan ñun ñoo yor li gën te du ngeen ko doxee déedéet kon nag nañu jàpp loolu la de léegi nag mu ngi noonu le nañ jàpp mbir yi lañ leen fa digal tey sori li nga xam ne moom lañ fi tere kon nag mu ngi noonu le léegi nag mu ngi noonu kon mu ne fa yaxudu nañu déggal sa ñoñ yi ñu jàpp le gën a rafet ci lii ma leen digal moo daxoon mu ne nit ñi nañuy topp li nga xam ne wa fa wa wa wa wattab wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ca suuratu zumar te na ngeen topp li gën a rafet mooy yi bi kii ihsan perfection yooyu dee nañ ko topp mooy li nga xam ne moom lañ doon wax keroog ci xadiisu Seydina Jibril bi alayhi salaatu wassalaam al islaam al iman al ihsaan nga xam ne mooy fa gën a kawe borom bi na nag foofu laa leen di woo wattu kon nag na nga digal sa xaw ma ko sa ñun ñi yàqu ñuy jàpp bi ahsaniha ca la nga xam ne mooy la may la gën a njombax njombax njombax njom ca ca ca sobe ba ca kaw a kaw ci yu baax yi nañ ca téye sa uriikum xalséef naa leen wan daaral faasiqiin këru ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy këru ñi nga xamante ne nii ñooy ñu génn a topp di Firawna ak ay ñoñom ñi nga xam ne dañoo génn topp bu ko defee yow nga mën a nekk ñoo xamante ne ñoom dañ ciy waaroo suñu boroom nag lii nag mu wax day wane ne moo tax bii ne moo taxoon mu wax lu mel lii la waxoon yeneen ci alayhi salaatu wassalaam keroog bi nga xamante ne nii ci la ko jox alquraan ne ko inna sanulqi alayka qawlan thaqila ñun de dañuy sànni ci yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam qawlan thaqila wax joo xam ne ju diis la moo taxit fii mu ne seydinaa muusa fa xudha bi quwwa na ko jël ci kattan ci doole moo tax mbir yi diine kenn du ko jële du ko woyofal déedéet borom bi tabaaraka wa taala daf ko wàcce ci loo xamante ne bëgguñu ñu koy dunde di ko doxe loolu la bëgg waaye nekk fi topp suñuy bànneex li ñu ci ànd ak suñu bànneex ñu topp ko ku ñu gis foog ne moom la ñuy topp ndekete yoo toppuñ diina ji suñu bànneex la ñuy topp yi nga xam ne nag àndul ak suñu bànneex ñu bàyyi ko fi loolu moom du dara mu ne saa soriwoo xel séef naa nekk koo xam ne damay wëlbati de anaayatina sanaayatiya ci sama laaya yi mandarga yi may wàcce laaya yi may wàcce comme yii nga xam ne moom la wàcce ci tawraat bi moom la naan Seyna Muusa jël ko moom la leen jox nga xam ne moo tax loolu mu ko joxoon nga xam ne dane woon dafay nekk li nga xamante ne nii maw'ida wa tafsilan li kulli shay moo tax yonent ñëw ci ginnaawam yé alayhi salaatu wassalaam xanaa ñoom Seydina Daawud anhu alayhim salaatu wassalaam mooy ñooñu nga gis ne zabuur daa am zabuur moom Seydina Daawud ak Seydina Isa sinon yonent yi doon ñëw ñoom ñëpp dañ doon nekk ci li nga xamante ne tawraat boobu la nga xam ne mawida la mooy waaraate wa dawsina nekk loo xam ne dafa takkali lépp xam ne soxla nañ ko ci seen diine joojale moon nag mbir maa suñu boroom nag ne man nag ci sama ngëneel man nag ak ci sama maadute mooy ci li nga xam ne balla sa asrifu man de xël séef naa nekk koo xam xam ne damay wëlbati an laayaati yaa ci sama laaya yi ci sama li nga xam ne sama maandu mooy maar yàllaay maandu ci seen mbir alladina yatakabbaruna fil ard gaa yi nga xam ne dañuy rëy rëylu ci kaw suuf ñoom borom bi day def mooy laayay borom bi luñ bari dañ koy dumóoy duñu ko gëm ndekete yoo xamuñ ne borom bee leen seetaan ci maandu teem ñoom ñu daal di daal di moom lay wax nii ne sasrifo dinaa nekk koo xamante ne damay wëlbati an aayaati yam wólli sama laaya yi ak nu mën a leer alladina gaa yi nga xam ne yatakabbaruuna fil ard ñooy rëy rëy lu ci kaw suuf bi xayril xaq ci loo xam ne teguñu ko ci dëgg ndax nit man rëy rëy di ko teg ci dëgg wa in yaraw te buñ gisee kul la aayatin ma ne mandarga boo leen mën a wan buy wane kattan sañ-sañ man manu borom bi tabaraka wa taala ak laayaay alquran yi laa yu'minu biha dara lañ ko dul gëm loo leen mën a wan dara lañ ko dul gëm wa in yaraw te bu ñu gisee sabila rushdi yoon wi nga xam ne mooy yoonu njub di yoonu lislaam laa yattaxiduhu sabila du ñu ko jàppe yoon de waaye wa in yaraw waaye bu ñu gisee sabilal yi li nga xam ne mooy yoonu ak beew ak yoonu dëng de loolu nag bu ñu ko gisee ak beew ak dépasser les bornes loolu muy yoonu réer bu ñu ko gisee moom yattaxiduhu sabila moom la ñuy jàppe li nga xam ne mooy yoon ndax mooy li nga xam ne moo ànd ak ndax bakkan li ànd ak moom seen hawa ak seen nafsu seen banneex ak seen bakkan yi moom loolu li moom la ñuy jàpp li nga xam ne mooy yoon de daalika boo gisee loolee nag mooy bi annahum ndax ñoom li leen teg lii nii nga xam ne buñ gisee dëgg nangu joo nangu waaye li ñuy jàpp dëgg mooy seeni neen yeeg li nga xamante ne yoonu caaxaan mooy ne ñoom dañoo nekk bi annahum kazzabu li leen ko teg mooy ne ñoom dañoo weddi bi aayaatinaa ji suñu laaya yi dañ coo yëgadi mu ne walladina kaddabu gaa yi nga xam ne nag dañoo weddi bi aayaatinaa ci suñu laaya yi wa liqaa'il aaxira ak daje bi nga xam ne moom lañu dajeek man bés bu mujj ba habitat amaluhum gaa yi weddi loolu la ñoom de ñoom daal dinay màbb lépp luñ mës a jëf bu fi kenn nekk naan booboom nag ndeke defar nay hôpital de defar nay hôpitaux doon dimbali way ñàkk yi médecin bu baax la woon waaye bu gëmul yàlla borom bi nee na moo waaye lu ngeen mën a wax habitat daal dinay màbb amaluhum seen jëf ya saw naa ndax ñoom duñ leen fay rek tey yawmal qiyaam bi at tamit bi nga xamante ne ci lañu dee lan ñoo tax ñun bëgg daal di leen defal lu baax xamul ne yàlla sax am na kon nan lañuy xaare yawmal qiyaam lu baax mu ne hal yujzawna moo tax nekkuñ di leen fay illaa lu dul ma kaanu la nga xam ne newoon nañ ca kaw suuf ya'maluna doon ko jëf mu ne wattaxada mu daal di jàppee qawmu Muusaa Seydina Muusaa mooy ba mu demee ca mooy nekk ca fa mu daje fa ko borom bi waxtu wam ko joxoon ne ko mu ñëw ci moom léegi wattaxada lool nag tekkiwul ne borom bi daa amul bërëb benn lieu boo xam ne fee nañ dem fële ngir xooli borom bi quoi loolu amul ne yaakaar naa ne loolu moom mbindeef warul xalaat xalaat lool waaye nag am na ñoo xam ne loolu la ñuy xalaatee mukk mukk mukk déedéet waaye borom di newul ci biir newul ci biti dee wallahu ta'ala lam mu ne wattaxada kon mu jàppe xawmu Muusa ginnaaw ba mu demee ca rendez-vous ba waa kër Seydina Muusa di ñoñam ya nim bandi yi ci ginnaaw ga min hullihim jàppe li nga xam ne mooy seen takkaay yii ijlan defaat ci li nga xam ne aw yëkk la jasaran boo xam ne dafa am koor ñu def ko mu taxaw nii lahu nga xamante ne nii daa am nag benn baat boo xamante ne du dara dul iblis moom moo ca yuuxu ca biir gars yi nag jàpp ne <laughs> ah, ah lii de moom buñ ko sottee suuf si rek saa yi nga dégg muy yuuxuta moom moom or la de léegi nag alam yaraw suñu borom ne gars yi lañ jàppee jàpp seen yooyu mooy la leen mu as-Saamiri def loo woon comme niñ ko gise woon ci li nga xam ne mooy Seydina Taaha ca suuratu Taaha alayhi salaatu wassalaam gisoon nañ loolu foofu la ko ginoon a détaillé ba nga xam ne Muusaa kii bokk nooy Seydina Muusaa ci la demee ca rendez-vous ba Saamiri yi moo ñëw waxoon leen loolu ba pare ne daa am ñu ko gise suñu borom ne alam yaraw moo ñoom ñii wa waa banu israil ñi alayhi salaatu wassalaam ndax ñoom gisuñu la te seetluñ ne annahu këne mooy yëkk wii nga xamante ne moom lañ jàpp def ko yàlla tam defar ko ci seen takkaay yeeg yooyu xanaa ñoom gisuñ ne annahu la yukallimuhum këne moom du wax ak ñoom manu la jàkkalanteeg ñoom kàddu de wala yahdihim sabila te manu leen woon ay won ittaxaduhu ñoom dinañ koo jàppe jàppe ko borom bi wa kaanu zalimin te bañ koy def nag nekkoon nag ñoo xamante ne nii ay tooñkatu seen bopp lañu woon ci jàpp gu ñu jàpp leneen lu dul yàlla te laajoon nañ ci Seydina Muusaa bu yàggul biñ jógee ci na kese mu muccal leen naan ko romb ay nit alayhi salaam naan leen ñoom kat ñu ngi jaamu ay mbir kon defal ñu ab yàlla comme ñoom ni ñu ko amee mu ne leen yéen ñii ay ñii li ñu nekk dafa sànku te ñoom ñu alku lañu yéen daal da ngeen ma jaaxal ñoom ñu ñëwati mu dem ci rendez-vous ñu defati lii léegi nag nag ñu yem